waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alfitratu xams aw xamsun min alfitra alxitaan wal istihdaad wa taqliimul azfaar wa natful ibit wa qassu shaarib muttafaqun alayhi al istihdaad xalqul aana wa huwa xalqu sha'ri alladi xawla alfarj wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashrun min alfitra qassu shaarib wa i'faa'u lihya wa siwaak واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوي رحمه الله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع رحمه الله وهو أحد رواته intiqaasu alma yaani listinja rawahu muslimu rahimahullah albarajim bilbaa'i almuwahhadati waljim wa hiya awqadu al-asaabi' wa i'faa'u al-lihya ma'naahu laa yaqussu minhaa shay'an ma'naahu laa yaqussu minhaa shay'an وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهفوا الشوارب وأعفوا اللحى متفق عليه kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy indi fii Euh, ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ci chapitre biñ ne deux cent quinze baabu fadl siwaak wa xisaalil fitra tey nag ginnaaw bi nga xam ne jotaay yi ñu génn yépp jàll depuis hadith sayna Abu Hurayra ba lawla an ashqa ala ummati radiyallahu anhu boobu hadith yi nga xam ne ñoom lu fi doon indi ci wàllu siwaak kese la wax soccu ngëneelu soccu ak li jëm ci wàllu soccu ak liy wër wërloo ci soccu tey nag comme niñ ko yëgle woon ci xadis jataay bi ñu génn xadis mille deux cent deux lañ mujj woon gis mu noonu an aishata radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala as-siwaaku matharatun lil fam mardatun lir rabb ah, nag al fii lay commencé mooy ñetti xadis yi ñu jàngi nii ci lay wax li des ci fitra yi waxoon nañ la siwaak ci la ci fitra yi la di setal sa bëñ am hygiène corporelle bu baax ci sa wàllu buccal ah, Euh, ak yeneen yooyu yëpp daa nekk loo xamante ne nii euh, euh, ci ci la bokk waaye nag fii nag dëgg-dëgg nag muy dugg nag ci yeneen yi fii la koy commencer gis guñ gis ne mbir la yoo xam ne dañoo toqaloo après moo tax ñu ne nañ jàng ñett yëpp def taxrij bi tey insha allah ñu def taxrij yu ñetti xadiis yi après nag bii di ñëw ñuy jël par benn benn yi mu tudd al fitratu xams aw ah, loolu tamit ñu waxaale ko fii nan lañ koy déggee ak tamit est-ce yi lii kese. ñu tudd fii euh, kese la moo rot ci xadiis yi yooyu yëpp jàllee nag après nag ñu jël par benn benn ci fitra yi muy wax comme alxitaanu bi mu njëkkee mooy ak njongu léegi loolu ñu jël àttee njongu ak yu mel noonu est-ce que ci góor ñu kese la wala jigéen ñi wala lan mooy àtteem alhamdulilah foo <coughs> boroom xam-xam yi farata la wala du farata ainsi de suite loolu neen Euh, loolu après ñu daal di koy gis après buñ jógee al xitaan al istihdaad après taqlimul azfar natful ibti qassu shaari bi ainsi de topp ko noonu voilà wala bële mu ne wala ashratun min al fitra bu sayyidatu Aisha bi qassu shaari bi wa ifaa'u lihya wa siwaak gis nañ ko mooy boobu moom du ko gisaat waaw was wa istinshaqul ma wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa intiqasul ma yooyu ñu gis benn tar benn après ahfu shawarib ca hadith na ibn Umar ba radiyallahu ta'ala loolu dugg na ci qassu shawarib fële waaye wa afu liha après wa afu liha xam naa bu ñuy gis boobu ñu gisaala ko loolu nekk loo xam ne eh, moom naa li gën mooy ñu defandoo ko moo tax ñu ne nañ ko defandoo lépp nañ jàng lépp après bu ko defee léegi ala yi ci fépa yi ca sa lay nekk hmm? insha allahu tabaraka wa taala léegi kon ñu tàmbali xadis bu njëkk bi muy xadis mille deux cent trois hein waaw mën nañu jëlal ay jataay yu bari mën nañu jëlal lu bañ a bari waaye boo seetloo <laughs> yii daa nekk ñooy ñooy masala yi nga xam ne dañoo gudd lool waaw waaw mooy fitra wax ci fitra lu yaatu la xam nga keroog bàkkale nañ affaire bi mooy fitra ci boppam lan la ci boroom xam-xam yi jublu ñii ne mooy diine ñii ne l'islam la ci ñii ne mooy aw yoon as sunna ñii wax leneen ñii ne mooy xilqa ni boroom bi tëgge doomu aadama binde ko noonu rawatina ñu gën a màgg ci ñoom muy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ni leen boroom bi eh, ni mu leen sellale ak nga xam ne mooy noonee la leen tege eh, eh, yooyee nga xam ne mooy cosaan noonu la leen binde waaw mooy ci sell fi alqimma fi fi fi fi sell waaw nekk ca sommité ci li nga xamante ne nii mooy ak sell ak li nga xamante ne mooy e, e, ñoom yonent yi alayhimu salaa salaatu e, wassalaam noonu nga xam ne boroom bi noonu la leen kiiwe nga xam ne noonu lañ ma samel naka jekk waaw waaw naka jekk noonu lañ mel waaw ku ba ñuy judd loolu lañ indaale te noonu lañ mel te mooy li dina mat lu jarom bi di xaar ci yeneen jaam yi ñu copier leen moo tax ñoom la def intermédiaire dig digle digganteem ak jaamam yi ngir ñu leen di roy moo tax ku ci nekk yonent bañ la yónni mooy sa modèle bi nga xam ne moom la la boroom di roy loo woon moo tax ñun mu ne kuntum xayra ummatin non mu ne eh, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na pour yéen ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh, uswatun hasana roykaay bi gën a mag après bu ñu gisee yooyu yëpp nag ci la ñuy gis fin bi insha allah ñu def conclusion ci gravité bi ñu nekk di doyadal yooyu ginnaaw bu ñu gisee masala yi dugg ci yooyu di doyadal lool wala gis koo xam ne day meloog ni yonent yi alayhi salaam meloon li gën a màgg lu borom bi di xaar ci jaam yi yow nga ne jullit nga defoo ko di ànd ak munaafiqun al kibaar yeeg yéeféer yi di saboote ñooñu waaw danger bi ci nekk te mu yomb ni ñu lool ñun wolof waaw en tout cas ñi ma xam ndakaaru waaw ci lu bari yu bari coin yu bari waaw kuy wax waxal la nga xam waaw saboote dañoo yomb ak tuutalaate ak jàpp ne walla ñoom ñii xool leen ni ñuy kii ni ñu bizaare waaw wal iyaazu billaah wax yooyu nga xam ne nit ki koy wax bu ci conscient wee que ne yeneen saa salaam xam ne ne yeneen saa salaam nii la meloon mu gis ku koy niru niru mu ne loolu dafa bizarre kooku kooku yéefër la ci saase ci saase ak ku ko mën a jur ku mën a nekk baayam moo xam dañ ne woon doomu ab sëriñ bu mag la kooku yéefër la de toute façon yéen moom bu yaboo ñu naan ay ñëw na taasu ci barkeem man taasu ci barkeem kii ni yéefir lay doon ci saa parce que moo ñëw yonent bi alay saa ni borom bi daal di tànn ne mooy modèle bi roy leen ko moom mu mel ni waxam ne ah, non non non du modèle bi parce que loolu dafa bizarre bizarre non loolu man man man man ya yàlla naa deebu ma naree mel na wala yàlla kooku yéefir la wala yàlla billah du après insha allah ñu tëje kon. ñu daal di nag dugg ci <laughs> première <laughs> partie bi mooy insha allah hadith yi après benn par benn def taxrij ak baat yeeg yooyu ak li ci jëm mooy hadith mu ne waan abi hurayra mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an mu ngi jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na alfitratu xams mu ne alfitratu gis nga fitra mooy ni yàlla naka jekk mooñe yonent yi alayhimu salaatu wassalaam teg leen ci loolu loolu la ñuy tànn boobu voilà boobu insha allah xam si juróom lañu loolu lay wax fii ah waaw sinon fitra sinon li muy ñëwee ci biir texte bi ak tamit euh, yàqu alxuraan wala ci sunna day am loo xam ne di nga xam ne lii lii lay gën a niru te ne lii lay jublu fii nag mooy ni alxilqa gi nga xam ne borom bi loolu la teg yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam noonee la leen tege mooñe leen ko tëgg leen ko fii ahsani taqwi ci ni nga xam ne noonu la gën jube gën a woorale tam ni mu ko namme ci ñoom borom bi alayhi salaatu wassalaam kon alfitratu xams mu ne juróom la xam nga loolu tënk lay nuru mu ne walla aw loolu si ki sàkk la ci raawi bi kii solo xadiis yi dinañ ko gis aw xamsun wala boog mu ne ju wala boog yone saa saam dane fitra de yooyu ñu tëgg yonent yàlla Musaa salaam naka jekk borom bi tëgg leen ci alayhi Musaa salaam juróom la wala mu ne wala mu ne aw xamsun min al fitra wala boog dane juróom bokk na ci fitra yi kon bu ne loolu lii moom day wane lii moom tënkuwul ci juróom alors que bu njëkk bi day wane ne dafa tënku ci juróom waaw mooy fitra xams waaw loolu dinañ ci ñëw ci wax yi ci biir borom xam-xam yi ak beneen déggin boo ci man a am woo xam ne même bu dee loolu la mafhumul adad daa am mooy <laughs> lépp bu limee ab lim deux trois lañ ciy dégg ca gannaaw loolu dëgërul li gën a dëgër ci usul yu ne manoo ci dégg ne comme que deux la lim kon wanu la dépasser trois waaye tamit euh, que ne yonent may saa saam dafa lim lii ngir wane ak feddale koom gi nga xam ne moom la juróom yii nga xam ne moom lay lim gën a feddale ko ci yeneen yi voilà waaw mu ne wala moom mu ne aw xam xamsun juróom a ngi minal fitra ci ni borom bi tabaaraka wa taala naka jekk tëgg yonent yi alayhi salaam Euh, juróoma ngi yoo xam ne ci lañu mu ne bi ci njëkk mu ne alxitaanu alxitaanu mooy am ñongu waaw mooy dagg yi nga xamante ne moom la ñuy dagg euh, catu euh, pëyu ku góor gi ah loolu nga xam ne mooy wër après dina ñëw ci masala yi buñ ci ñëwee incha allah dëgg-dëgg léegi loolu ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku nekk nan nga jàppe ne xitaan noonu lañ koy defee lan lañ ci war a dagg waaw mais dañuy wax ni rek mooy am njongu waaw wolof di ko wax téegal tamit dañ koy wax téegal ak am njongu waaw mooy la circoncision waaw mooy la circoncision kon nag mu ngi noonee mu ne boobu moo ci njëkk mooy yonent yàlla saar saar lool seen sunna la woon waaw noonu la leen boroom bi defoon mooy Euh, alxitaanu ci la wal istihdaadu te loolu nag dañ gis bu boobaa masalaay waa léegi xitaan moom comme que neen yàlla bi saa saam borom bi dañoo yónni ngir góor ak jigéen topp leen ah. waaw bu nee laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana nekk na ci ndawal yàlla saa salaam royukaay bu baax lool nekkul ne pour les góor la les jigéen ça ne les concerne pas ah non pour tout le waa léegi bu boobaa est jigéen dañ koo war a xarafal wala déet ah premièrement alxitaam est mooy ak lu ñu sopp kese la waaw euh, ak yooyu wala euh, yooyu léegi après mooy est jigéen nag da bokk wala ci góor ñi kese la loolu nañ ci ñëw ci masala yi kon premièrement alxitaanu am ndongo kéegal wala la circoncision mu ne wal istihdaadu deuxième mooy al istihdaad al istihdaad mooy istimaalul hadid mooy da jël paaka. Eh, nga xam ne ci weñ lay nekk ngir dindi karaw yi mooy yi nga xamante ne moom ngay wat waaw nga wat karawu naq alhamdulillah moom lay wax al istihdaad mooy wat gi nga xam ne moom la nit ki di wat karawu naqam loolu mooy al allahu akbar ah léegi Ah, ginnaaw loolu léegi nag mu des yonent bi alei saat teg ci mooy dangay utilise al hadid waaw is téef daan waaw léegi nag mu teg ci ne wal taqlimul azfar mooy loolu nag bu naq bi la lañ ci jublu al istihdaad dina ñëw bu poqataan ak yooyu mu ne kon ñetteel bi wa taqlimul azfar lelli ay wex waaw way yàkkamti bu ci nekk rek insha allah am na jataayu boppam wala bopp eh, ay at yoo xam ne yu ñuy gis la yu ñuy xool la waaw léegi ah, wa taqlimul azfar mooy lelli wey couper ongle waaw ñee léegi loolu mooy trois quatrième wa natfil ibti waaw mooy di buddi karaw poqataan buddi gi ñu koy buddi loolu dinañ ñëw est-ce que dañ ko buddi gi moo gën wala wat bi wala épilation mooy jël loo xamante ne nii da ko ci nawra boo xam da ko ci kole da ko ci teg xëcc mu xëcc mu dindiwaale karaw bi wala moom da jël rasoir rasoir wala ab euh, tondeuse wala nga buddi ko walla nga jàpp ko di ko buddi hein wala nga jàpp ko di ko buddi ana yooyu lan la hein loolu euh, foog naa ne loolu moom mooy affaire bi ko wax léegi ban laj loolu mooy wax ji dinañ ci ñëw insha allah bu ñu agsee kon wa nat ibit mooy di buddi li nga xam ne mooy karaw poqutaan juróomeel wa qassu bi voilà wa qassu shaaribi mooy di wàññi li nga xam ne mooy karawu euh, euh, moustache shaarib mooy naanu yi wolof yi di ko wax naanu waaw wàññi léegi est-ce que dañ koy wàññi taaye ko wala dañ koy istisaal dindi ko bam set loolu it ci biir ala yi buñ ci accès dinañ ci ñëw kon juróom yi lëlim fii ci hadis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari al imaam muslim abul xusayn rahmatullah alayhima ñoo ko solo al imaamu nawawi al istihdaad loolu dama ko fàtte woon ni mu ko kiiwee nee na al istihdaad ci suuf boobu nag nga dégg ci xadiis bi li mu mooy xalqul aana mooy li nga xamante ne mooy xalqu mooy euh, wat al li nga xamante ne mooy euh, euh, mooy kii. naq voilà mu ne wa huwa te loolu mooy xalqu sha'ri mooy wat gooy wat li nga xamante ne mooy karaw alladhi hawla al farj bi nga xam ne moo nekk autour pëyu nit ki waaw pëyu nit ki góor ak jigéen euh, bu dee daa masure ba commencé di am karaw goo xam ne day sax ci poqat ci ci ci ci ci ci naq bi mooy karaw goog day jekki di sëq voilà di sëq ba nekk loo xamante ne nii man na day jege pëy bi di ko wër wër loolu li ko wër noonu mooy nga daal di koy wax loolu mooy al istihdaad mooy da ngay utiliser al hadith li nga koy utiliser insha allah léegi nag loolu mooy hadith bu njëkk kon mun a muttafaqun alayhi léegi ñu ñëw ci boobu kon léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet hadith bi al imaamu Maalik euh, indi na ko ci kitaabul jaami' baabu maa jaa fi sunna fil fitra naka noonu al imaamu ahmad ibn muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu naka noonu al imaamu abu daawud at-tirmidhi an-nasaa'i ak eh, ki nga xamante ne mooy ibnu maaja mooy rawaahul jamaa ñépp ko solo imaam maalik indi na ko imaam ahmad imaam ash-shaykhaani ak waa sunanul arba'a al imaam al-buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci barab yu bari waaw allahu akbar foo xamante ne si gisàkk bii comme ni ko maamul Nawawi indi al fitratu xams aw xamsun min al fitra am yoo xamante ne al fitratu xams yoo xam ne sans si gisàkk ah léegi ngoon al imaamul Buxaari rahimahullah kitaabul libaas baabu qass shaaribi foofu la ëndee li nga xamante ne moo ñëw ànd ak si gisàkk gi mu ne haddathana Ali mu ne nettali nañu Ali di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd al-Basri di Ali ibn al-Madini rahimahullah gane addina la 161 génn addina la 234 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Sufyan mu ne nettali nañu ki nga xamante ne mooy Sufyan muy Sufyan ibn Uyaynata ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki rahimahullahu ta'ala gane addina 107 génn addina 198 rahmatullahi alayhi qala mu ne az-Zuhri mu ne nee na Sufyaan mu ne qaala Zuhri mu ne al-imaam Zuhri nee na Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashiyu az-Zuhriyu Abu Bakr al-Madaniyu al-Hijaaziyu rahimahullah gane àddina la 50 génn àddina la 125 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ki ñu nettal mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn sangu taabi'iin moom ci wàllu xam-xam li mu nga xam ne moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nga xamante ne mu ngi génn àddina ngi gën a la ñaari at ginnaaw début xilaafa Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa ardaahu génn àddina la quatre-vingt-dix am nañu wax ba quatre ba cent cinq am nañu ne quatre-vingt-quatorze am ñu ne quatre-vingt-treize am ñu ne cent cinq wallahu taala a'lam ah, muy Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi ah, ah, léegi moom an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Hafiz al-Yamani hafiz as-sahabati radiyallahu taala anhu wa arda génn àddina la cinquante-neuf ci li gën a dëgër ah, lii loo xam ne da koy euh, <coughs> solo ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà nga xamante ne léegi nag kon euh, mu ne kon ginnaaw lii hein mu ne moo tax euh, euh, euh, riwayat al imam al-hafiz mu ne hiya kinayatun an qawli rawi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu liñ ci jublu mooy aji solo xadiis bi bu ne yonent bi saa saa am nee na wala lu mel noonu voilà moo tax mu ne waqad waqa fi riwayati musaddadin mu ne moo tax rot na ci riwaaya musaddad ibn musarhad foo xam ne dana yablughu bihi nabi sayyidina abu hurayra di jotale lii muy wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne nekk na ci riwaaya Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon loolu leer na mu ne wa bayyana Ahmad fi riwaayati anna Sufyaan kaana taaratan yubna wa taaratan yusrah yusrah mu ne te imaam Ahmad riwaayam bi leeral ne Sufyaan ibn Uyayna mi solo xadiis léeg-léeg mu defoon comme lu mel nii riwaayatan léeg-léeg mu waxoon lu leer ne qaala Sayyidina Abu Hurayra mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na waaw mu ne waqad taqarrara fi ulum al-hadith mu ne al-imaam al-hafiz sax na ci xam-xamu mooy ci étymologie muhaddisuna yi anna qawla raawi bu dee ci solo dana riwaayatan aw yarwihi aw yablughu bihi wa nahwa dhalika mahmulun ala raf lool foo ko déggee nañ jàpp waaw lii ci istilaax la <laughs> li nga xam ne étymologie boroom xam-xamu hadith yi bu waxee lii jàppal mu ne ñoom fépp foo xamante ne nii aji solo ji nee na yarwi riwaayatan waaw mu wax ne comme hadith bi riwaayatan aw wala yarwihi wala mu ne koo kële de mu ngi koy solo wala riwaata ak solo aw yablugu bi mu ngi koy jotale wa nahwu zalika lu mel ni lu kenn loolu mahmulun lu ñuy yan la ala rafi ci loo xam ne day yëkkati ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne riwayatan an abi hurayrata riwayatan mu ne alfitratu xams aw xamsun min wa natful ibti <clears throat> wa taqlimul azfari wa qassu sharibi voilà gis nga fii taqlimu natfil ibti la njëkk indi kay ci riyaad bi ni ni ñu ko amee léegi kantaal imaamu Eh, muslim abul husayni rahmatullah ale léegi nañ jël imaamul buxaari bi nga xam ne amul bala ñu jàll imaam muslim bi nga xam ne amul sikki sàkka alfitro xamsa aw xamsun min alfitra xam nga moom lañ am si léegi xoolal kitaabul libaas yi ba léegi eh, baabu taqlimil eh, al azfar <coughs> foofu indi na ko foofu moom al imaam al buxaari mu ne haddathana ahmad ibn yunus ya shaykhul islam ahmad ibn abdillah ibn yunus rahimahullah léegi moom mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri rahmatullahi alayhi Abu Ishaq an ibn Shihab bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab rahmatullahi mi ngi sa an Sa'id ibn al-Musayyib an an-Nabi an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sami'tu min annahu qala sami'tu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-fitratu khamsun waaw fitra juróom la voilà léegi fële alxitra alfitratu min al xams léegi après dañ gis riwaa imam muslim bi après ñu ñëw taxaw ci entre loolu wax nañ ko sànq mais ñi ko boroom xam-xam yi déggee mooy bii ne alfitratu xamsu mooy fitra juróom la ak minal fit xamsu minal fitra juróom ci fitra lañ bokk waaw ci léegi dañ gis riwaa imaamu muslim abul xusayni rahmatullah moom itam comme al imaamul buxaari indi na ko ci riwaaya boo xamante ne sikki sàkk la ak riwaaya boo xam ne laysa fiihi sikki sàkka mu ne xam mooy kitaabu tahaara baabu xisaalil fitra hmm? hadith deux cent cinquante sept mu ne haddathana Abu Bakr ibn Shayba hmm? mu ne nettali nañu suñu sëriñ kaddu imaamul Buxaari eh, imaam Muslim yi hmm? moom la al imaam eh, kii indi al imaam eh, an-Nawawi indi ci Riyaad bi mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amrun an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb mu jël ko ci ñetti sëriñ moom imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba mu Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absiyu mawlaahu al-Kufiyu al-Wasitiyu rahimahullah gane àddina la cent cinquante-neuf génn àddina la deux cent trente-cinq rahmatan am nañu ne deux cent trente-quatre waaye 235 bi moo gën a wóor wa amrun an-naqid ak sama beneen sëriñ man imam Muslim da Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-naqid al-hafiz Abu Usman rahimahullah génn àddina la 231 wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane àddina la 160 génn àddina la 234 am ñu ne deux non 232 voilà loolu wute la am nañu ne deux cent trente-deux am ñu ne deux cent trente-quatre rahmatullahi ala ala al-jami' mu ne jami'an ñoom ñëpp an Sufyan ñu jële Sufyan gis nañ ko sànq muy Ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullah qaala Abu Bakr mu ne sama sëriñ mu njëkk bi da Abu Bakr ibn Abi Shayba borom Musannaf moom dana haddathana noonu la euh, utiliser kaddu yooyu la wax dana haddathana nettali nañu Ibn Uyayna ta di euh, euh, ki nga xam ne mooy Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri gis nañ ko sa an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayrata an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-fitratu xams aw xamsun min al-fitra al-xitaanu gis nga al-xitaanu wal istihdaadu wa taqliimu al-azfaari wa natfu al-ibt wa qassu ash-shaarib bii nii moom la imaamul euh, an-Nawawi indi gis nga imaamul Buxaari boole ñu mu jiitale woon benn bi ci kaw meneen kon nii na ko al imaamul euh, muslim indee fii waaye comme imaamul buxaari indi na ko tamit ci terme yoo xamante ne saa mu am li nga xam ne mooy xamsun alfitratu xams aw xamsun min alfitra voilà ñëw na tamit euh, alfitratu xamsun al ixtinaan al istihdaad wa qassu shaaribi ah, wa taqlimul azfaar wa natful ibl jeex na ñii kon affaire baa ngi léegi euh, mu def nañ ñëw ci liñ doon wax sànq xamsun minal fit wa wala dañ gis bële waaw do waaw <coughs> nañ ko wax wala ñu bàyyi ba wax bële ba pare foog naa moo tane euh, après ñu daal di ñëw def lépp waa léegi ñun gis nañ xadiis yi ne cinq fitra cinq la yii ne cinq ci fitra la bokk juróom ci fitra la bokk yii ne ah fitra wax nañ ko waxati ko mooy naka jekk ni borom bi tëgge yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo ña leen noonee nga xam ne noonu lañ ma sonal waaw naka jekk voilà boo xamante ne da koo meral ngir jaar yi ñu waxati ko roy leen ci voilà ni lu ñoom ndax ñoom ñoom la boroom bi képp ku ñëw àlaxira yonent bañ la yónni woon la borom bi xool est ce que niroo moom <laughs> jeex na <laughs> ci biir ak ci lay seet képp ku niroog ñoom ay modèle ñooy say modèle waaw ni gone gi di di di di di di di di di jël benn feuille bu weex tàll teg ko ci ab euh, weer boo xam ne euh, day mën a gis naaj wi mu mu mu mu li muy dessiné di ci tafu ah muy kale kale kale waaw di ko bi lu daat noonu ni nga xam ne bu ko bu la ko joxee nga foog ne lii xanaa bu doon ak photocopie la nga xanaa da koo photocopie te photocopie da ko da koo da ko da ko nax kese waaw loolu yow ku nekk nag yonent ba la borom bi booleel daa bëgg nga gën ngeen mel ni moom alayhi salaam ku ñëw mel ni ñoom yow pexe nga ku melul ni ñoom nag kuttus nga dalalan wal iyaadu billah léegi léegi nag euh, kon ginnaaw lii nañ def beneen bi après ñu ñëw ci côté bi léegi léegi al imaamu hmm? al imaamu al xaafizu an-Nawawi mooy beneen xadiis bi bu ko defee parce que yenn yi nee nañ juróom ci fitra lañ bokk yii ne juróom fitra yi juróom la te dinañ gis xadiis Sayyidatu Aysa bi moom ashra ashrun la wax fukk léegi après yooyu dinañ ci ñëw in insha allahu tabaraka wa taala kon al imaamu hmm? al imaamu ki nga xam ne mooy uh, al bu al al al al an-Nawawi rahimahullah muy hadis mille deux cent quatre mu ne wa an Aisha lii doon nañ ko sax mu ne wa an Aisha mu ngi jël sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashrun fukk ngi minal fitrati yooyu ci fitra lañ bokk waaw bokk na ci li nga xam ne noone gis nga bii minal fitrati waaw min bi dinañ gis li gën a dëgg tabayit yàlla mooy lenn la day wane ne lenn yenn yi la lim limul lépp waaw moo tax mu ne kon ashrun yonent bay saasaam sayyidatu Aisha mu ne yonent bay saasaam nee na ashrun fukk ngi minal fitrati bokk na ci morom bi naka jekk daal di tëgge yonent yi alayhi salaatu wassalaam mu ne xasu shaari bi bi ci njëkk ah mooy gisoon nañ ko fee sànq mooy moom la mujj woon ci hadith sayna Abu Hurayra bi mooy wàññi say naanu say moustache waaw taaye say moustache wala boog dañ koy dañ koy wat bam bam set loolu wax nañ la dinañ ci ñëw ci masala yi insha allah denn ñaareel wa infa'ul lihya mooy sëkkal bàyyi mu sëkk sëkkal li nga xamante ne nii mooy eh, sikkim karaw sikkim waxuñu la mooy karaw nga cay sax voilà wa i'fa'ul lihya ñaar wasiwaaku ñett mooy soccu léegi ñeenteel wastin shaqul ma mooy booy jàpp nga këcc ndox mi ba def ko ci sa biir bakkan voilà sarax ndeku la ko worof li wax waaw waaw waqasu loolu mooy ñeent waqasul azfar yi lool mooy cinq mooy leel li nga xam ne mooy wey juróom benneel wa ghaslul barajim mooy daal di raxas al barajim mooy barajim al imam an-Nawawi mu ne bi baa in muwahhada mooy baa boo xam ne benn tomb la mooy parce que dañ ko doon parce que temps yooyu ñoom doo duñu woon léeg-léeg euh, euh, euh, doon nañ ci def tomb yi mais juum mën na am wala léeg-léeg duñ ci def tomb wala mën na lënt ci nu sax yeeg yooyu ak ñi ngi ñi nu sax yi bu dee surtout bu dee miinu langue bi yooyu ñu ko doon dapt ba mu leer te waxoon na ci introduction bi na bokk na ci li nga xam ne da koy liggéey moom Imaamu yi di ko def ci téere bi ngir leeral lool yenn baatam baat yi nga xam ne day gis ne mën leen di lënt lënt wala jafe naa tak kon mu ne baala mooy baa bi nga am benn tombalayam ci suuf wal jiim après jiim bul wax na raaxim walla na raaxim wala yu mel noonu de ba raa jiim mu ne waxiya loolu nag uqadul asaabi'i mooy gis nga fas fas mooy articulation yi boo tàllalee sa loxo diggante yooyu nga xam ne da ngay gis am na ay rëdd rëdd yooyu di nekk ci li nga xamante ne mooy articulation yi di nekk ci euh, baaraam bi gis nga baaraam bi boo boo boo mooy uqat yi boo lemee say baaraam am ku nekk am nga juróomi baaraam en général waaw léegi boo jëlee baaraam bu nekk xam nga am nay rëdd yoo xamante ne fala kii di lemo mooy yooyu noonu nga xam ne day amaale ay rëdd nga gis yooyu noonu mu ne yooyu nga koy raxas mooy mooy wa ghaslul barajim articulation yooyu nga koy raxas lool ci la muy lan ñaataa ngoog six juróom benn wanaat ful bi gisuñu ko woon bi bokkul woon ci gisoon ak istinshaqul ma bo ak i'fa'ul lihya yooyu bokkuñu ci woon ci hadith sayna Abu Hurayra bi doon wax radiyallahu mu ne beneen wanaat ful ibiti waaw ak di def li nga xam ne mooy buddi mooy garawu poqataan waaw léegi est ce dañ koy buddi wala dañ koy épiler wala dañuy jël benn euh, loolu ñuy ranger woo benn ci papier daal di ko ci teg këcc mu da mu karaw yu topp ci wala loolu da nga koy euh, da nga koy wax comme li nga xam ne mooy agu rasoir wala ab kii war waxoon nañ wala ab tondeuse wala yooyu loolu wax nañ la dinañ ci ñëw ci biir masala yi insha allah muy juróom-ñaareel mu ne juróom-ñetteel wa xalqul aana mooy wat euh, karawu poqat li non naq voilà waaw loolu tamit dinañ gis est yi ñu wax nii façon yooyu ban lañ ciy def wa xalqul aana waaw te moom la doon wax fële mooy doon place al istihdaad moo tax imaamu Nawawi ne la woon rahimahullah istihdaadu xalqul aana voilà ne istihdaad bële mooy jëfandikoo bi ngay sàkk jëfandikoo weñ te weñ goog mooy paaka bi nga xam ne dañ koy kii wala lam bi wala rasoir bi loolu mu ne loolu noonu nag eh, mooy eh, lii nga xam ne mooy eh, xalqul aana mooy wat li nga xam ne mooy euh, euh, kalaw euh, naq wantiqaasul ma ak néewal ndox waaw wantiqaasul ma waaw mooy léegi sauf que loolu intiqaasul ma boroom xam-xam ni dañ ci wute dinañ ci ñëw tamit insha mais fii imaamu Nawawi mu ne qaala Waki' mu ne al imaam Waki' mi nga xam ne bu ñuy def taxriij bi dañ ko gis mu ne yaani lim ci jublu waa istinjaa waaw loolu mooy utiliser ndox boo demee ca wanag wa waaw kay loolu eh, eh, eh, loolu la.